wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi cawni llahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam muy xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam muy xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaati wassalaam wa naxnu bi Mina ñu ngi woon Mina ñu ngi woon Mina ci yawmu tarwiya muy juróom ñetteelu fan ci shahru dhil hijja muy weer wu tabaski gisoon nañ na ci bés boobu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma saxaabatihi alkiram alayhim ridwaanullah ci lañu jóge woon fi nga xamante ne ni mooy al abtah duhan daldi dem fi nga xamante ne nii mooy Muzdali mooy mooy Mina nga xam ne mu bokk ci bërëb yi nga xam ne manasikul xaj yi fa lañ leen di defee comme ni ñuy gise bërëb yi yi nga xam ne jëfi aj ji fa lañ koy defe du benn bërëb kese du makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa waaye minaa gi ci la te nekk gu alayhi salaatu wassalaam nekkoon abtah saxaabaam yi nga xamante ne nii kaanu muhilliina bi xaj fa amarahum an yafsaxuha ila umra ñi nga xam ne ci saxaabaam yi ñoo armaaloon aj ba ñuy jóge madinatul munawwara min dil xulayfa mu daldi leen digal mu daldi leen digal ah, ñu daldi fecc seen umra seen aj googu def ko umra bi nga xam ne ci lañu pare ci seen umra ci ñeenteelu ñeenteelu li nga xam ne mooy fan bi min shahri dhil hijja ci weeru tabaski ci weeru tabaski ihlaaluñ ci saase waaye dañoo xaar ba yawma tarwiya comme ni nga xam ne noonu lañu ko gisa woon ci jataay bii weesu am na xadiisu sayyidina jaabir ibn abdillah inda saaxibi saxiixayn boo xam ne moo gën a leer mooy bi nga xamante ne moom sayyidina jaabir ci la ne a mu ne annahu xajja ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yawma saaqa al-budna ma'ahu waqad ahalluu bilxajji mufrada fa qaala lahum axilluu min ixraamikum bitawaafi lbeyti wa bayna alsafa walmarwati wa qassiruu summa aqiimuu summa aqiimuu xalaala xatta ida kaana yowmu tarwiya fa ahilluu bilxajji wajcalu allati qadamtum qaddamtum biha muta foofu seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram wax na lu gën a leer foofu lu gën a leer beneen xadiisam bi nekk inda saxiixi al imaamu muslim bi ñu gisoon bii weesu mooy xadiis bu gudd boobu jaar ci muhammadul baaqir alayhi ridwaanullah ah mu ne kon moom aj na seydina jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma ma annabi ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma at ma nga xam ne bés ba nga xamante ne nii saaqal budna maa ci la yonent bi alayhi salaatu wasalaam yóbbaale woon budnu yi jële ko muy jële mi jële leen min Zil Xulayfa jële leen min Xulayfa ni mu ëndee gëléem yi jële ko Zul Xulayfa mu ne waqad ahallu bil hajj mufrada ñu bari ci saxaaba yi radiyallahu anhum li ñu ihlaaloon moo doon ajub kese fa qaala lahum yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen axillu min ixraamikum bi tawaafil bayt wa bayna safa wal marwa wa qassiru mu ne leen génn leen ci seen ihraam gi ngeen newoon bi ngeen defoon aj def leen ko bi tawaafi nan ngeen ci bi tawaafil bayti wa bayna safa wal marwa bu ngeen tawaafee néeg bi def safa ak marwa wa qassiru ngeen wàññi seen karaw voilà gis nga lañ doon wax karoog ne ki nga xam ne dafa war a aj waaye mutamatti la wala kii nga xam ne dafa defoon aj kese la yéenoon waaye bi mu ñëwee mu fasxu ko daal di koy transformer def ko ko umra kooku noonu bu paree def tawaaf safa bayna euh, sa'yu na safa wal marwa kenn du ko ne léegi yow watul dañ naan ko wàññil sa karaw sinon bu watee karaw bi yépp après bu duggee ci aj gi bu ñëwaatee ay yaamu mi bu ñëwaatee ba génnaat ci aj gi Mina ana naka lay watoo parce que dara dootu fa des gis nga yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen wa qassiru summa wa qassiru na ngeen wàññi seen karaw ndax xam na ne ñii après dañoo war dugg ci ak gi summa aqiimu xalaalan ginnaaw gi ngeen des nekk ko xalaal ginnaaw bi ngeen paree ci seen umra ji xatta idaa kaana yawmu tarwiya ba ni nga xam ne lay ñëwee mu tarwiya muy bésub tarwiya bi nekk ne bi ñu nekk te ci lañ yemoon ah ba mu tarwiya ak si muy bésub juróom-ñetteelu fan min ji weeru tabaski mu ne fa ahilloo bil hajj ngeen ihlaal ak xam nañ fi ñu ko defe woon mooy abu tax lañ ko defe woon demuñu woon ba ca jàkka ja jàkkaay Kaaba ga di ko fa defe waaye ci seen tànt yi min rihalihim waj'al lati qaddamtum biha mut'a kanta aj gi ngeen findi def leen ko tamattu muy mut'a kon euh, mina ci jataay biy weesu li ñu gis ci xadiisu ñoom Seydina Anas ibnu Maalik radiyallahu taala anhu wa ardaah ke ne yawmu tarwiya fala yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jullee li nga xamante ne nii mooy tisbaar ak tàkkusaan waaw fa la jullee non seulement tisbaar mais tàkkusaan parce que euh, bi nga xam ne euh, ci laa dégluwaat affaire bi mooy ne laaj bi laaju imaam Sahih imaamul Bukhari yi euh, kii bi ki doon laaj Seydina Anas moom daf koo laaj ne ko ayna salla rasul rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam az-zuhra wal tarwiya mu ne ko bi Mina voilà bi ñu nag bi ñuy wax waxuñu woon asr bi dañ koo waxaale wuñu ko alors que mu ngi ci woon waaw mooy ay na ana sol salla la jullee ah muy Abdul Aziz ibn Rufaya bi mu laajee Seydina Anas dane ko ayna salla dhuhra ah mooy bi mu naan ko axbirni bi shay'in aqaltahu an nabii sallallahu alayhi wa sallam ayna salla zuhra wal asra yawma tarwiya damaa bëgg nga nettali ma mbir moo xamante xabaar ma loo xam ne daa yaa ko tekke ci yonente bi aleyhi ana fan la julle tisbaar ak tàkkusaan yawma tarwiya mu ne ko bi Mina kon Mina la julli keroog yawmu tarwiya julli tisbaar ak tàkkusaan te gisoon nañ ci riwaaya Seydina xadiisu Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhu ken juróomi julli la fa julli comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisoon inda al imaam Tirmidi rahmatullahi ala al jamii kon nag ñu ngi Mina Mina Mina benn localité la waxoon nañ la li tax ñu tudd ko Mina parce que dañ fay tuur deret yu bari am na tamit ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne parce que fa la nit ñi ujaaj yi mooy fa lañ fa la leen di buur yàlla di leen di leen di leen defale xéewal yu rëy yi ginnaaw bañ paree ci aj parce que Mina en fait jàppal Mina jàppal Mina jàppal Mina Mina dafa am boo seetloo mook Makka ñoo ëpp ci ak gi ak gi daanaka actes yi mook Makka ñoo cëppale waaw xam nga yow mu tarwiya ñi nga xamante ne nii mooy ñi nga xam ne dañoo ihlaale biir Makka ak waa Makka ak ñi nga xam ne dañoo dañoo dañoo dañoo mooy ñi ihlaale biir Makka te bokkuñ ci waa Makka waaye mooy dañoo tamaton ñooñu fi ñuy ihlaale mooy Makka la ihlaale daal di génn ngir dem fan Mina comme nii ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem muy première fois bu mu dem Mina mooy ci aj gi laa la bëgg a waaye gis nga Mina xool dama la koy tënkal léegi bu ko defee nga xam ne Mina kon même bu dee ñu nga fa nii dañ fay jóge étape bi ci tegu lañ jëm mais Mina dañ fay ñëwaat mooy huitième jour bi kon yow ma taru ya Mina fa la ñuy jullee tisbaar tàkkusaan timis gee ak fajar bu jant bi génnee ñu jóge fa dem feneen foo xamante ne dinañ ko gis ah buñ demee foofu muy ci neuvième jour bi ba pare parce que neuvième jour bi euh, euh, mooy nekk Arafat boo jógee Arafat nga fanaan Muzdalifa boo jógee Muzdalifa nga dem Masharul Haram foofu foofu yëpp après dinañ ñëw est-ce que moo al Masharul Haram fan la féete exactement minal Muzdalifa ah boo fa jógee nga dem Mina boo jógee Mina nga dem ci Kaaba gi muy dixième jour bi waaw muy bésu tabaski nga def tawaaful ifaada en tout cas fa la ko yonent bi alayhi salaam def boo paree ci loolu nga def lan nga daldi dem fi nga xamante ne delluwaat Mina ngir passer fa trois jours wala deux jours li man ta'ajjala ah pour deux jours loolu nañ ko gis kon Mina à part parce que Makka minimum bu dee di nga bëgg da ngay def dangay def trois tawaaf yi Makka minimum di nga fa ñëw ñetti yoon minimum tawaaful ifaada non tawaaful qudum tawaaful ifaada ak tawaaful wadaa ñett minaa it minaa moom di nga fa dem di nga fa dem di nga fa jaar ñetti yoon di nga fa dem ñetti yoon ñetti yoon te ñetteel bi bu mujj bi da fay passer trois jours wala deux jours waaw kon gis nga minaa kon minaa lu am solo xam la léegi minaa nag euh, ban distance la entre moom ak Makka euh, en fait minaa ci xaram bi la bokk. waaw moom ci xaram bi la bokk mooy Mina moo gën a jege moom moo gën a jege parce que sept la environ moom ak masjidul Kaaba waaw Kanta Muzdalifa Muzdalifa di environ dix kilomètres la entre kaaba gi ak Muzdalifa environ dix kilomètres la quant à entre euh, kaaba gi ak Mina environ environ ñaata kilomètres la sept kilomètres kon fu gën a sori Muzdalifa waaye Arafat moo gën sori parce que Arafat bokkul ci xaram bi waaw Arafat moom moo gën sori moom environ entre Arafat ak ak jàkkaay Kaaba gi environ ay vingt kilomètres yooyu la kon gis nga muy lu Muzdalifa muy double Muzdalifa waaw ah. kon mu ngi noonu hein Muzdalifa nañ wax fi gën a jege Mina moo gën a jege Kaaba gi environ sept kilomètres Muzdalifa moo gën a sori tuuti moo gën a sori Mina que camp ci Kaaba gi environ combien yokk ci trois kilomètres muy dix kilomètres quant à moom yokk ci dix muy vingt kilomètres waaw environ vingt kilomètres noonu lañ def moo tax ñaar yi ñu la njëkk a wax yu njëkk yi muy Mina ak Muzdalifa ci alxaramul makki lañ bokk kanta Arafat moom c'est en dehors waaw liñ naan alxill wal xaram moom en dehors la ah, moom alxill la bokk muy Arafat te dinañ ñëw bu ñu agsee ci wàllu Arafa yi Arafat li tax waa Quraysh ñu leen doon alxums doonu ñoo nangoo dem fi nga xamante ne nii mooy Arafat bu ñu masoon ak ñoom ci jaahiliya comme nañu ko fi tudde woon xadiisu yu Jubayr ibnu Mut'im radiyallahu ta'ala anhu mu ne gis naa Yonent bi alayhi salaam fekk daam gëléem moom gu réeroon mu koy seet nee na ma dem fekk période aj la temps yooyu temps jaahiliya la nee na ma gis Yonent bi alayhi salaam nekk ci fa nga xam ne fa la ñeneen ñi nekk mooy Arafat maanaam nii kii lu muy def fii te moom ci ñun la bokk waa Quraysh waa Quraysh duñ ñëw fii hein parce que ñoom dañ doon bañ a génn xaram bi parce que buñ ko bokkee buñ demee di fekki di dem en dehors de xaram bi gars yi dañ leen di xaw a tuutalal lool lool mooy seen xalaat bu gàtt loolu lañu ko jàpp woon kon léegi xam nañ distance yi hein entre al masjidul xaram ak Mina mooy 7 kilomètres entre masjidul xaram ak Musdalifa 10 kilomètres entre al masjidul haram Arafat vingt kilomètres environ <laughs> voilà <laughs> voilà mu ngoog mu ngoog <laughs> voilà léegi nag ñu continuer kon xam nañ distance yi kon Mina jege na de ñun fa moo tax foofu lañ njëkkee yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lan la fa def daf fa julli juróomi julli yoo xam ne bu nekk ñaari ràkk la julli fii nag comme leen imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi noonu al imaam al-Qurtubi borom al-Mufhim di sëriñu borom tafsir bi mu ne nag fii julli yii muy julli ñaari ràkka nag du leen boole de bu nee cinq ràkka la yonent ma cinq julli la yonent ma la saa saam julli nekkul ne daa boole da boolewul tisbaar ak tàkkusaan ak kii ak timis ak géew ak timis timis ak gée déedéet loolu dinañ ci ñëw te bu boobaa xam nga am na masala bu ñu la doon wax bii weesu ne la tien mooy euh, waxoon nañ la ne yonent bi alayhi salaatu salaam li a dëgër mooy keroog waxul kenn bi muy julli par ñaari ràkka ñaar même bu dee boolewu ko en tout cas am julli ñaar yépp waxul ne yéen waa Makka mu fa xaw qawmun safar loolu waxu ko tawaxoon nañ la loolu xadiisun da'if waaw loolu moom jógewul ci yonent bi aleyhi salaatu wa salaam ci sayyiduna Umar ibnul Xattaab radiyallahu anhu waaw kay wér na ci moom waaw loolu noonu nag eh, xam nga masala la sa affaire boobu mooy masala bi eh, eh, salaatul qaa'im xalfal musaafir est-ce ki nga xamante ne nii mooy ci dëkk ci dëkk bi comme man ma dëkk Bawol benn waay jóge Ndakaaru fële ñëw seet si ma julli jot ñu war a julli tisbaar est-ce que kooku mën na maa jiite te moom moom moom ñaar la ñaari ràkk lay julli moom dafa décider parce que gisoon nañ masalaay xasru wàññi julli est-ce que farata la est-ce que wàññi julli farata la wala look lu ñu sopp kese la gisoon nañ li gën a dëgër mooy wax waa jumhur mas lu ñu farata la te sunnaay yonent bi alayhi salaatu salaam la masuñoo soloo ci yonent bi alayhi salaatu salaam fenn mu tukki ba pare matal ay julli loolu masul am waaw ci la xam ne kon loolu en plus loolu sax bon <laughs> moo gën a tax Hanafi yi ne woon loolu waajib la <laughs> waaw waajib la kay xam nga Hanafi yi ñoo ne woon waajib la waa jumhuur ne woon non sunna la dañ koo sopp mooy ku matal manuñ ne ko manuñu ko réprimander manuñu ko wax dara waaw mais quand même na la soo xam ne loolu moom la yonent ma lay sa sa doon def mais. entre lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def ak entre ku matal ñeent julleem baaxut wala boog moo am na loo xam ne daal loolu am na différence ah am na différence ci wàllu kon julli bi noonu affaire te tamit euh, ci ci foog naa gisoon nañu tamit foofu masalaam est-ce que loolu wàññi boobu xanafiya euh, yi naan waajib la waa jumhuur ne loolu oh, bon sunna la euh, est-ce que nit ki nga xamante ne nii moom mooy yàlla lay def. <laughs> waa ji mooy yàlla waa ji mooy yàlla moom est-ce kooku moom moom moom dinañu ko permetre muy wàññi julli waaw waa waajoo xamante ne nii dafa jóge Sénégal ñëw pare ngir fekke Bercy concertu Bercy ko tax a jóg ay mbalax moo ko tax a jóge Ndakaaru min Thiès ila Paris listimaa ay mbalax ngir déglu mbalax kooku est ce que dañ naan ko bon yow ñaata jour nga fay def mu ne no man nag trois jours quoi je viens le week-end bon le vendredi bon Bercy c'est tard ah, après man bon après Bercy je dors à l'hôtel wala am na sama benn xarit après euh, ca suba ga je prends mon avion et je reviens sur Dakar wala à Dakar je reviens à Diass <laughs> mais kooku noonu est-ce que dañ naan ko yow kooku kooku est-ce am na droit droit wàññi julli ah waajoo xamante ne nii Lyon lu jógee ah jëlub avion am dem Manchester ngir ngir lan parce que nee nañ équipe bu Lyon moo moo moo ji Manchester ah mu dagg bi yam dem ba Manchester sawaay ngir seetaani match kooku est-ce que kooku am na droit wàññi est-ce que am na droit wàññi julleem <laughs> loolu mooy affaire bi c'est ça <laughs> voilà waa joo xamante ne Kaolack lu jógee ñëw dégg maam fii nii ci Ndakaaru parce que nee na mbërëm mooy bëri ñu ñu luye ay kaar dal jóge Dakar ñii jóge Thiès ñii jóge Fone ñii jóge Saint-Louis ñu ñëw stade Demba Diop ndax nee nañ di way bëre kooku est-ce que am na droit wàññi julli moom. est-ce que am na droit wàññi julli c'est ça c'est ça mooy laaj bi loolu foog naa gisoon <laughs> nañ masala ko kooku nag am na keneen waa joo xamante ne ay bandi lañ yoo xam ne dañoo jóge fenn ngir def benn opération waaw waaw jóge Marseille ñëw Paris ngir fer benn opération de bracage wala ñu jóge euh, Dakar dem Bambey ngir faire un une opération de braquage wala ngir ñu dem ci àll bi sàcc ay panneaux solaires waa Fuuta ak yooyu mais ñooñu est ce que bu julli jotee ñoom dañ naan leen léegi moo yéen bon comme que ci tukki ngeen ne yéen man ngeen a wàññi est ce que loolu lañ di wax <laughs> ah loolu gisoon nañ ne par exemple bu dee Hanafiya yi rahmatullah alayhim ñoom comme que dañu ne affaire bi waajib la mooy ne waa ji bàkkaar ak ba bàkkaar tax koo jóg li mu def di bàkkaar wala taxu koo jóg ñoo ci moo ci yem képp kooku moom day wàññi. waa ju muur ne dara la du wàññi parce que affaire bi ruxsa la ruxsa la li yonent mi alayhi salaatu salaam bi ko Seydina Omar radiyallahu anhu laajee na li taxoon ñu doon wàññi fa darabtum fil ardi fa laysa alaykum junaahun an taqsuru min as-salaa in xiftum an yaftinakum alladhiina kafaru comprendre bi ko Seydina Ya'la ibn Umayya radiyallahu anhu laajee mu ne ko lii nga ma laaj man laaj naa ko Seydina Omar yonent mi alayhi salaam mu ne ma ruxsatun ah ruxsa la boo xam ne buur yàlla moo leen ko jox jox leen ko kado sadaqatun bokk tasaddaqa Allahu biha biha biha aleykum faqbalu sadaqata waaw mu ne lii sarax la boo xam ne ñaari ràkke yi mu leen permettre ngeen koy def même bu dee ne yéen loolu dañ ko defoon le fekk bu dee da ngeen a ragal yéeféer yi di leen waaja a fitnaal di leen waaja a tendre ay embuscade wala foo xam ne ci insécurité te période d'insécurité léegi xam naa ne loolu yu nekk ci waaye lii yonent bale saa saa am ne kado la bu leen yàlla jox kon nangu leen kado kon ñu ne lool xam nañ ko mais léegi waa jumhuur ne ruxsa la comme que ruxsa la mooy luñ la permettre la luñ la permettre la est-ce que lool ak ak mooy ak woyofal la guñ tegal jaam bi ak woyofal la guñ tegal jaam bi est-ce que koo xam ne day tëb bi bàkkaar yi dinañ ko woyofal dara kenn du ko woyofal dara ah non non li am na ruxas la tunaatu def bàkkaar ñu lay ruxsal dara déedéet waaju wa ndax loolu <laughs> bu doon ci wàllu muamalaat yi kooku yow dañ lay jàppale mooy yow yow dangaa bokk ci ñi nga xam ne yéen yéena dimbali waa ji ba opération bi am yéena dimbali waa ji ba opération bi am parce que yaa dim mooloo xam nga xam nga loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis masalaam kii masalaam xuduud yi si pen yi gaa yi nga xam ne comme comme les les guetteurs mooy comme gaa yoo xam ne bon am na rek image boo xam ne bu boo xam ne day tax ñu gën a comprendre les guetteurs les guetteurs mooy gaa yi comme comme liy xew ci yenn quartier yi nga xam ne nee dañ fay jaay drogue di jaay yi ñuy tere wala di fa def trafic da ngay gis ñoo xam ne boo yoo xam ne wala gaa yoo xam ne ñoom ñoom ci buntu ba euh, quartier bi lañuy taxaw yor seeni sifflet ak seeni mbiib waaw ak seeni technique ak ay téléphone yoo xam ne bu flic yi agsi rek bu ñuy dugg ci ville bi bu ñuy dugg si ci quartier bi rek ñu mbi prurib bu ko defee gars yi ci biir di dil sawaay ñu xaw a tasaaroo xaw ñi ñuy def quoi mooy xam nga ñoon ñoo jàppale gisoon nañ bi ñuy gis xuduud yi <laughs> que ne ñooñu loolu bu ñu leen jàppee dañ leen di boole ci affaire bi ah waaw dañ leen di jàppale ndax ñoo leen jàppale mooy yow association mooy dangeen ngeen a jàppale nit ci yoo xam ne ak ñaaw tif la te suñu boroom dane na wala taawanu alal ismi wal udwan te bu leen jàppalante ci li nga xam ne mooy bàkkaar akuk kon kon nag jàppale nit koo xam ne day day bàkkaar sa waaye nga ne ko yombal julli yi mooy d'une d'une certaine façon mais yombal ko mbir mi muy mexe bi muy def la rek njombe ji muy waaj def kon ñu ne loolu façon jàppale rek ci mooy yàlla moo tax loolu sax moo gën a dëgër kenn du leen fi may ku fi kii mooy exemple yi fi jox nii yépp ku fi ku fi def yooyu làmb nga jëm championnat ngay seetaane biir si nga jëm ak euh, euh, euh, mbalax yooyu noonu noonu salsaak gaa yépp bu dee moo la tax a jóg yow du toute façon boo demee même bu dee man foo xam ne ci yoon waroon ngaa mën a wàññi kenn doo fa doo fa wàññi waaw léegi nag mu dee ab koo xam ne dafa dem en tant que dem visiter ji benn dëkk kooku man na ko parce que li muy def mu baax la dafa dagan waaw xam nga kenn du ne ah non kon touriste bi ñu ne la touriste jullit tourisme jullit daa am daa am lu lu jaar yoon pas tourisme ni ko gaa yi déggee alxuraan wax nañu afalam yasiru fil ard kay fa kaana aqibatu alladhina kaanu min ko alxuraan wax nañu ñun ni ñuy def. ñun demuñu rek ngir ngir ngir ngir taraf di wër rek ngir ni ko kufaar yi defee tëdd ci plage yeeg yooyu def yaramu neen déedéet ak nekk fi nekk ci yii di fontu kese déedéet ñun mbir mi mooy lépp siyaaxa googu dafa am solo te mu baax la kenn terewu gaa yi nga ñëw ngeen dem ci désert bi te lenn lu xaraam bañ faa am loolu kan moo ko tere mu baax la <laughs> loolu mu baax la nga naan ma la <laughs> waaw mu ngi noonu kon <laughs> ñun ñu wax loo xam ne sax ñëwaguñ ci parce que julli bi xam nga euh, waaw kay liñ doon wax mooy jataay bii weesu dañ ne woon le fait nent ma lay saa julli ñaari ràkk fii mina comme li Seydina Anas wax ah ak ñoom Mawlaana Ibn baas ñoom Seydina Jaabir ibn Abdillah ak ñeneen ah wax ci mooy ak ñoom mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ah ak ñoom Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i radiyallahu anhu comme ñoo lépp xadiis yooyu ni mu newee ci saxiix wal imaamu wal Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne salla bina nabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu aktharu ma kunna qattu wa aamanu bi mina rak'atayn mu ne moom seydina xaarisatu ibnu wahbun al-xuzaa'i radiyallahu anhu imaamul buxaari mu ngi ko indi baabu salaati bi mina baabu buntu as-salaati julli bi mina fi nga xam ne mooy mina mu ne xaarisa xaddatana adam qaala xaddatana Shu'batu an abi Isxaaqa alhamdani an Haarisata ibn Wahb al-Xuzaa'i radiyallahu anhu annahu qaala mu ne xaddatana adam imaam al-Buxaari mu ne xaddatana nettali nañu adam di sëriñam adam qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Shu'batu imaam Shu'ba an Abi Isxaaq mu jële ci Abi Isxaaq man al-Hamdaani an Haarisata ibn Wahb mu jële ci Seydina Haarisa ibn Wahb al-Xuzaa'i radiyallahu anhu saxaabaloon annahu qaala mu ne salla dinaa jullin nañu jiite nañu annabiyu yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa nahnu te ñun aktharu maa kunna qat keroog moom lañ masuñoo bare noonu wa amanu te masuñoo am gandum sécurité bu toll parce que la <laughs> mais arab yépp a ngi ci l'islam yonent bi aleyhi salaatu salaam nit ñi fees del ñiy jóge ci gox yi foo ne moom ñi mu jógee Médina rek ak yeneen village yi ci Médina ak yeneen ville yu gand yi ñëw dab ko ak ñi ko dab ci yoon bi ak waa Makka ñii waa Taayif waa Xuzaa ah waa Ghatafaan ñoom waa Banu Sulaym ñoom kële ñoom tudd waa waa waa waa waa waa waa mooy mbokk mbokk mbokk Hunayn ya ah ay banu Sa'd yooyu yëpp gaa yi jóge foofu yëpp Hawazin ñëpp ñëpp ñëw fees del foofu moo tax mu ne gi doy boobu kay maa kunna wa nahnu aktharu maa kunna qat wa aman bi minan rak'atayn mooy liñ doon wax sànk rek que ne mbir mi rak ñaari rakka nekkul bañ koy yoonal mooy in xiftum ah, in xiftum an yaftinakum alladhina kafaru bu ngeen ragalee yéefér yi daal di euh, profitoo ci loolu daal di dal seen kaw bu ngeen moo tax mu defal leen ñaari rakk waaye mooy lii rek war na ne même buñ nekkee en sécurité yonente mi aleye saa saam xam na ne fii benn yéefér menacé wu leen ci Makka fii léegi mais ñaari rakk la julli waaw ñun dañ ne woon mas loolu masala boobu nañ ko gis fii tey mais on préfère bàyyi ba ba Arafat bu ñuy gis buy dajale ñaari julli yi ñu gisaale masala boobu masalaam waxul waa Màkka ne leen yéen julli leen ñun dañoo nekk ñoo xam ne dañoo nekk voyage matal leen seen ñeent man ñaar laay julli ak ñi ma àndal déedéet ñépp julli ñaar ñépp makki bi musdalifi bi mooy ki dëkk musdalifa kooku it foofu la jullee kooku ñaar la julli ki dëkk euh, Mina tamit moom itam loolu la julli waaw amul kenn koo xam ne da leen ne eh, yéen ñii matal leen léegi nag masala bi moo doon ah mais kon lu tax lu tax ñu ñépp julli te te te wàññi moom moom ñi ñu ko xamaloon mooy ku nekk ci tukki rek ah? loolu insha allah dinañ cëw léegi nag ñu war a continuer insha allahu nga xamante ne nii moom la ñuy moom kon ñu ngi woon Mina hein ñu ñëw ci imaamu Jaabir xadiisa bu ko defe nekk saxiix al imaamu Muslim ibn al Hajjaaj al Qushayri an-Naysaburi rahmatullah alayhi ta ta ta surah yi def ko baabu sifati hajjati nabi sallallahu alayhi wa sallam ah nooy bu gudd boobu rek mu ne woon haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Hatim qala Abu Bakr haddathana Hatim ibn Isma'il al-Madani an Ja'far ibn Muhammad an abihi annahu qala mu ne moom alimaamu muslim haddathana nettali nañu abu bakr ibn abi shayba abu bakr doom abi shayba wa ishaaq ibn ibrahim ak ishaaq ibn ibrahim al-hanzali jami'an ñoom ñaar ñépp an xaatimin ñu jële ci xaatim mu ne Abu Bakr nag terme yi moo wax mu ibn Abi Shayba mu ne haddathana nettali nañu xaatim ibn Ismaïl xaatim di doomi Ismaïl al-Madani ko ñëw ko joowoon ak Madina an Ja'far ibn Muhammad jële ci Ja'far ibn Muhammad al-Madani alhaashimiyu ha sibtu rasulillah alayhi afdalu salaatu wasalaamu al imaam Ja'far as-Saadiq an abiihi uh, an abiihi mu jële ci baay bi Muhammad al-Baaqir ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu annahu qaala mu wax mooy xadiis bu gudd boobu léegi nag foofu la ñuy continuer ana ginnaaw Mina fii fan la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di jëm voilà seydinaa jaabir mu ne ah xoolal cëm ñu ngi de jóge nañ mi maa la ko wax allahu akbar yonent mi alayhi salaatu salaam a ngi dem ñu topp ci de waaw di xool à travers bëtu saxaaba yi radiyallahu anhum moo jaabir ibn abdillah allah xadiisam de barkel way ma sha allah ma sha allah hein ah. mooy kon waxoon nañu fa lamma kaana yawmu tarwiya tawajjahu ila minan fa ahallu bil hajji wa rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallama biha wa rakiba rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa salla biha adh-dhuhra wal 'asra wal maghriba wal 'ishaa'a wal fajra ñun agsi wuñu woon sax fii riwaay bii rek leeraloon na ñeneen yiñ doon jële ci riwaay ñoom mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu taala anhum wa ardaahum yooyu yépp riwaay biñ newoon sax daldi woon na koy leeral mais dañu dañu arrêté woon ca kaw di naan euh, tawajjahu ilaa minan fa ahallu bil hajj lañ yemoon buñ continué woon rek rek nañu li nga xamante ne noonu la gën a ndax gis nañ yeneen yoo xam ne yu koy leeral la gis nañ yeneen yu koy leeral ci ay xadiis gisaan nañ bii nii ginnaaw bi ñu ci delloo léegi nag mu ne kon warakiba rasulullah kon yawmu tarwiya bam jotee ñu dem Mina ñu ihlaal ca abu tax bil xajj labbayka allahumma bi xajj pour ñi nga xam ne ñoom lañ la waxoon kene ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo waroona ñi génnoon ci seen aj mu ne war a kiba rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam war dem Mina fa salla biha dhuhra yawm at-tarbiya julli fa tisbaar wal asra tàkkusaan wal maghriba ak gée ak timis wala ishaa ak gée wal fajra ak fajar summa ginnaaw fii nag ñu nii di départ fii nag summa makasa qalilan hatta tala'at ash-shams sallallahu alayhi wa mu ne summa ginnaaw mooy kon ba ba ba mu fanaanee Mina ci huitième jour bi fa jullee fajaru fajaru lan fajaru neuvième jour bi tey jii fii may waxee yow ñu ngi bésub Arafat allahu akbar ñu ngi bésub Arafat ah ñu ngi avancé <laughs> loo foo <laughs> ñu ngi Arafat ma ne ñu ngi mais léegi nag bésub Arafat la lay wax ci suba kon yonent ma lay saab saab julli Musda ki Mina la jullee tisbaaru neuf huitième jour bi tàkkusaanam timis ak gée fajar yawmu Arafa mu jullee ko foofu it Mina loolu mooy sunna de waaw man araada sunna bésub Arafat ca suba ga fajar fu mu koy jullee Mina waaw loolu mooy sunna bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaw léegi nag faraki ba bii mu wax ne faraki ba rasulullah mooy gis nga bi muy dem Mina dafa war moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim affaire bii nag euh, dafa am benn kii est-ce que benn laaj mais dox moo gën walla war ah dañ naan daal même bu dee bon am na ñu ne dox bee gën parce que moo ëpp coono hmm? te yonent ma lay saar saab wax na keroog rek sayyidatu Aïsha innama ajruki ala qadri nasabuki dëgg-dëgg sa pay day tolloog day proportionnel ak sa coono moo tax ñooñu ñu ne kon nag li nga xam ne moo gën mooy dox ndax mu ëpp coono ak loolu ci ngay gën pënd te dañ koo bëgg ci ki nga xam ne mooy aj am ñu ne déedéet déedéet dox moo gën dox non non war moo gën ah ndax yonent bi lay salaatu salaam la def te loolu mooy li gën a dëgër fuuf mooy li gën a dëgër fuuf bu gis nga ba dafa war yépp xaswaa la waroon ah comme ni ko xadiis bii di waxe kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër ke war léegi nag war mooy nga nga war oto wala nga war moo bu dee gaa dañ faa def genre métro wala train wala en tout cas loolu moo gën dox bi iqtidaan bi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nga ne mais yonent mi alayhi salaatu wa waroon dañ naan la waaw mais war la rek mooy liñ la waxoon ci ak ci tawaaf bi rek waaw tawaaf gëléem la ko defoon mais tekkiwul ne ku ware leneen rek du baax waaw <laughs> loolu la <laughs> léegi kon Seydina Jaabir kon rek le nañ dox kon war moo gën a dëgër moo gën a moo gën a moo gën bopp ndax mooy jëfu yonent bi sallallahu alayhi wa kon mu ne kon ba mu jullee fajar summa makasa qalilan ginnaaw gi jullee fajar bésub neuvième jour bi ci fajar gi jullee ko Mina dafa xaar tuuti julliwul fajar rek dem jóge fa dem Arafat déedéet dane summa makasa qalilan yonent bi alayhi salaam ginnaaw ba mu jullee fajar jiite saxaaba yi radiyallahu dafa xaar xatta talaati shams waaw ba ni nga xam ne ci la jant bi di génne ba jant bi fenk jant bi génn ba mu génnee nag mu ne moom seydinaa Jaabir ibn abdillah radiyallahu anhuma wa amara bi qubbatin lahu min sha'rin fa duribat lahu bi namira léegi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi digal ñu daldi koy defaral tànt namira fan nga ma la namira <laughs> nga la waaw namira namiratun namiratun man nañu wax tamit hein man nañu wax li nga xamante ne nii mooy namra mais mooy man nañu wax loolu na mi ra mais miim bi mën nañ koo def sukun léegi mën nañu wax tamit nimra mën nañu wax tamit nimra waaw mën nañu wax nimra man nañu wax namira waaye namira moo gën a siiw comme daal imaam an-Nawawi wax rahmatullah alayhi mu ne wa yajuuzu fiiha maa yajuuzu fi nadhirihima mu ne namira bi fathi nuuni wa kasril miimi hada asluha mu ne namira dañuy fatax dañuy euh, def maska ci kaw nuun bi miim bi ñu def ko kasra muy naam yi loolu mu ne lii mooy cosaanam waaye waye juusu fii ha juusu fii nadiri waaye possible na li nga xam ne moo possible ci moo yu mel ni moom ñoom namira ak moo yu mel noonu wala mu ne mooy lan wa huwa iskaanul miimi mooy miim bi ñu def ko sukun maa fatxin nuuni ñu ñu def nam mooy namra wa kasriha walla ñu def nimra waaw mu ne léegi namira lan la mu ne mooy liñ la namira waxuñu ko woon non non mina lañ wax sànq ah lañu wax ak euh, Muzdalifa ak Arafat léegi boole ci namira léegi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa digle ne nañu ko nañu ko defaral ab tànt boo xam ne ci euh, euh, euh, day ne amaale mooy genre der yi nga xam day am karaw hein nañ ko ko defar nañ ko ko defaral waaw mooy bi muy jógee bi mu xaaree julli fajar tuuti xaar tuuti ba jant bi jóg dafa digal ñu defal ko li nga xam ne mooy ab tànt fa mu jëm muy namira loolu nag mën naa am ci fajar gi la ko waxoon bañ paree am ñu jiitu ngir dem def loolu la en mooy tànt bi na pare laata muy agsi waaw kon wa amara bi qubbatin lahu min sha'rin fa duribat lahu bi namira mu digal moom mu digle moom yonent mi aleyhi salaatu salaam ñu defal ko ab tànt boo xamante ne nii ab coupole ab ab tànt ab xayma fa ñu daldi koy defal namira mu ne fa saara rasulullah ba léegi xadiis say mawlaana jaabir ibn abdillah fi saxiix muslim min al-Hajjaaj rahmatullahi alayhi mu ne fa saara rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wala tashukku qurayshun illa annahu waaqifun inda al-mash'ar al-haram waaw waa Quraysh kanta Quraysh mooy yonent bi aleyhi salaam nag bi jant bi génnee ci la jóg dem di dem fan ilaa namira namira la jëm mu daal di jóg dox di dem yi war dafa war fa saaramut way rasuulullahi dawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wala tashukku quraysh te waa quraysh non ñoom amuñu woon benn euh, benn benn benn euh, sikki mais amuñoon sax dut que ne yonent bi alayhi salaatu salaam annahu waaqifun 'inda al-mash'ar al-haram que ne du dépasser al-mash'ar al-haram muy al-mash'ar al-haram bu mag la bu nekk foofu la boo jógee Muzdalifa mais al-mash'ar al euh, moo tax dinañ gis euh, suba suba mooy mooy suba mooy mooy mooy mooy mooy jouru aj gu mag gi jouru kii bi tabaski <laughs> jouru aj gi yonent bi aleyhi salaatu salaam bu jógee fi nga xam ne mooy Muzdalifa laata muy agsi Mina mu day jaar al masharul haram hein ñoom dañoo jàppoon ne jóge na parce que wax nañ la Arafat moo gën a sori hein est-ce que yaa ngi dégg parce que loolu moo tax sànq ma commencé loolu <laughs> moo tax ma commencé di la jox distance yi mooy yow defal benn croquis wala benn dessin nga jël màkk nga teg màkk nii kaaba gi nga dessiné kaaba gi ci sa xel wala sa benn këyit hein nga jël Mina def ne sept kilomètres entre moom ak kaaba gi la kon moo gën a jege boo paree Mina Muzdalifa moo ci tegu Muzdalifa bon dix kilomètres nga yokkaat tuuti mooy quelque kii mais taxu koo sori noonu moom Muzdalifa taxu koo sori Makka ndax dix kilomètres la léegi nag Arafat nag sauf ka Arafat ca kaw Muzdalifa la ca kaw a kaw moom ca kaw a kaw vingt kilomètres waa Quraysh nag bi nga xam ne ci lañ gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mu mu jógee Mina di dem comme que ñoom noonu lañ doon def waa Quraysh ah kazalika kaanu yafalun Quraysh loolu la doon def mooy ne ñoom doonuñoon wax nañ la ko sànk ñoon àgg Arafat ñu jàpp ne ñu ne ah yonent bi alayhi salaam de mu ngi nii di dem mais xam naa noo comme ni ñu doon def rek moo tax wala tashuk Quraysh waa Quraysh ñoom amuñu woon benn hein mais mais mais c'est que dañoo amul woon sax benn benn doute benn kii que ne yonent bi alayhi salaam day li muy def mooy bon du kii quoi du du du du du du dem Arafat al masharul haram montagne boobu nga xam ne ci Muzdalifa moo tax am ñu naan ci Muzdalifa la bokk mais mooy ci ci catu Muzdalifa la nekk mais montagne bu rëy boobu di al masharul haram ñu ne xam naa ñu ne foofu moom ñoom amuñu woon sikki sàkka ne yonent sa alayhi salaam du dépassé waaye léegi léegi bon foog naa sànq wax naa la lu tax hein wax naa la lu tax parce que waa Quraysh Euh, dañ doon bañ a dem foofu naan nahnul xums comme ni nga xam ne noonu la nekk ci saxiixayni ah sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne kaana qurayshun wa man daana diinaha yaqifuuna bil muzdalifa wa kaanu yusammawna al xums wa kaana saa'iru al arabi yaqifuuna bi arafa fa lamma jaa al islaamu amara allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam an ya'tiya arafatin fa yaqifa biha thumma yafiidu minha mu ne moom sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne Quraysh de ak ñi nga xam ne ñoo bokkoon ak moom diine mooy ñi nga xam ne ci kuffaar kuffaar yi wasani yuuna yi ñoo Quraysh ñoo bokkoon mil la ñoo bokkoon wu yoon ñoom niñ doon def tam dañ doon buñ doon aj ah, yaqifuuna bi Muzdalifa fi gën a sori fuñ doon dem moo doon Muzdalifa mooy 10 kilomètres de la Mecque environ doonuñ ko dépassé ndax loolu lépp ci xaram bi la bokk ci la ñoom doonuñ koo dépasser parce que lan wakaanu yu sammawna al xums mooy ñi nga xam ne ñooy ñi dëgër ñi dëgër ci li ñu jàpp seen diine yi seen diine yi abaa ah, yi seen bàyyi seen tradition yi fi seen bàyyi bàyyi bokk na ci bon pour gàttal quoi ci tekki yi al lañ leen doon woowe mu ne kanta wakaana saairul arab leneen li desoon ci arab yi ci arab yi ñoom ka ñoom dañ doon yaqifuuna bi arafa ñoom dañ doon dem ba dépasser Muzdalifa dem arafa taxaw foofale mu ne nag bi lislaam ñëwee Sayyidatu Aisha mooy nett la xadiis bi fi saxiixayn mu ne bi lislaam ñëwee nag hein ci la leen yonent bi lislaam suñu borom digal yonent bi alayhi salaam ne ko del dem ba arafa comme ñépp di demee hmm? mooy mu ne looloo tax suñu boroom ne summa afiidu min haythu afaada an-naas waaw fa dhaalika qawluhu azza wa jalla summa afiidu min haythu afaada an-naas ginnaaw gi na ngeen bëbb yéen waa Quraysh mooy yéen ñi jàppoon ne yéen daal yéen a féete kaw nit ñi ba du ngeen dépasser xaram bi bañ koo dépasser génn leen ma xaram bi ngeen demal ma alxill mooy Arafa waaw summa ginnaaw gi afiidu ay wa na ngeen min haythu afaada an-naas jóge fi nit ñi bëbbe di dem fan ila arafa dee leen kon dem leen arafa ah kon loolu la woon moo tax boo gisoon nañ ne te lii yonent mi aleyhi salaatu salaam xaarul ba lii mu koy def ndax liñ la waxoon xadiis Seydina Jubayr ibn Mut'im te mu ngi ci Sahih mu mel ne boo demee Sahih imaam Muslim rahmatullah alayhi Seydina Jubayr ibn Mut'im moom bi mooy bi liñ waxoon sànq ne dafa réeraloon benn benn gëlé dafa réeraloon gëléemam ak gëléemam daf ko da da ko réeraloon nee na ma dem di ko seeti dem Arafat di ko seeti ma gis yonent bi alayhi salaatu salaam waaqifan ma'a an-naas bi Arafa fa qultu mais wallahi inna haadha la min al-hums fa maa sha'nuhu haahuna ha wa kaanat Qurayshun tu'addu min al mu ne mais mais yonent bi alayhi salaatu salaam mais ci ñun la bokk ñun xums yi mais ci ñun la bokk ñun ñi nga xam ne dañoo dëgër suñu diine bàyyi ñu fi bàyyi ba moo tax duñu dem fii ndax buñ ko bàyyee non ñun suñu xaram bii doy nañu soxlaa luñ keneen dara na ñeneen ñi buñ ñëwee di aj ñoom kii ay en en en Arafa mais ñun moom fii la ñuy yem mais ñun fii la ñuy yem loolu mu ne mais yonente bi alei satu salaam kii ci ñun la bokk moom ci Quraysh la bokk lan moo tax muy ñëw fii moo tax pour wan ne yonente bi alei satu moo tax ñoom nañ doon aje waxoon nañ la ne sikk newul que ne yonente bi alei satu salaam ni waa Quraysh doon aje ajewul noonu waaw même yi aj yim aj laata même révélation bi doonu loon aje comme ñoom ak ñi nga xam ne ñoo doon def yaramu neen ci kiiwu xuray kiiwu arab yeeg yooyu kon nag voilà kon wala tas wala tasuk ko Quraysh Quraysh amuloon si ci sàkk que ne yonent bi alayhi salaatu salaam moo masharul haram bii montagne bii jege Muzdalifa du ko weesu te bokk ci Muzdalifa du ko weesu. kama kaanat Quraysh tasna'u fil jaahiliya comme ni waa Quraysh doon def ci jaahiliya waaye nag bañ taxawee ñoom moom amuñ ci woon sikki sàkk loolu tamit day sous-tendre que ne ñoom bari na yoo xam ne yu ñu doon def la ñu gis ne yonent bi alayhi salaatu salaam defu ko mooy am na ñoom mooy ajawul ni ñu doon aje ci bërëb yu bari waaye nag bii moom dañ cee amoon assurance que moom foo jaar moom li ñoom li ñuy def rek la ñuy def lay def mooy du dépasser quand même al-masharul haram quand même quand même ah non non non ça ça sera trop waaye fa ajaza rasulullah fa ajaaza rasuulullahi sallallahu alayhi wa ata arafa yonent bi alayhi salaam dépassé foofu ba ni nga xam ne lay accès fi nga xam ne nag mooy arafa waaye accès arafa lan accès arafa accès wul arafa de nga ne ma biir mais yaa ko liir ata arafa nga ne ma accès wul arafa ma ne la déglul déglul riwaaya bi fa ajaaza rasuulullahi sallallahu alayhi wa xatta ataa arafata fa wajada al qubbata qad duribat lahu bi nanira fa nazala biha kon mbir ya leer na noonu mu ne bi muy agsi arafa mooy dafa mu ngi mel ni rek ma ne waa ji bon arrivé Lyon alors que man arrivé wu ma benn Lyon aéroport de Saint-Exupéry laa agsi xam nga gars yi dañ la arrivé à Lyon bienvenue à Lyon aéroport bi avion bi mais aéroport de Lyon nekkul Lyon mu ngi mel xaw ma aéroport Diass nuñ koy woowe quoi xaw ma dañ naan aéroport de Diass peut-être loolu la ñuy wax mais bu buñ nee l'aéroport de Dakar wala yu mel noonu mooy xam nga ne jas du Dakar mooy à peu près loolu quoi pour pour ku xamul Lyon comprendre li li tax may wax mu ngi mel ni aéroport Diass bi ñu ko doon woowee aéroport de Dakar est-ce que booy ñëw avion bi ñu naan la vous êtes arrivé à l'aéroport euh, Léopold kii na eh ba eh, eh, eh, hadaf nañ Léopold bul waxati loolu waxal que comme waaju njëkk ja belees voilà <laughs> mun naa ko yaay belees am iblis mun naa ko maay belees dinaa la dimbali sa doomu wàññaa <laughs> sëñ sëñ musaaka ah <laughs> rahimahullah mu ne kon mooy ñu naan la bienvenue à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar te mu nekk jas yow da xam ne ak si jas taxulaa àgg Dakar tamit c'est pareil nane gi mais soriwul nag distance boobu quoi mooy bi mu nee mu agsi euh, euh, hatta ata arafa fa ajaasa yonent ma lay sa sam dépassé al al mash'arul al mash'arul haram ba fi nga xam ne mooy arafa mooy du arafa fan la fa wajada al qubba qad duribat bi namira mu ñëw fekk fa wajadal xubbata mu fekk tànt bi mu sàkk woon ne nañ ko ko defal xat duribat defal nañ ko ko defal nañ ko ko foofule fat bi namira namira kon namira la agsi mais agseegul arafa sauf que namira dafa jege arafa voilà <laughs> fa nazala biha mu daal di wàcc boobu mu wàcc foofule nga xamante ne mooy namira waaw xatta ida zaagat ash-shams amara bil qaswa fa ruhilat la ba ni nga xam ne ci la jant bi di hein di jénge ah di jénge amara bil qaswa mu digal ne nañ ko waajalal qaswa muy gëléemam bi fa ruhilat ñu tegal ko ci li muy toog ah fa ata batnal waadi mu dikk fi nga xam ne nag mooy xurru ci biir xur wi mais ban xur ban xur nañ yem fii suñu waxtu jot na suñu waxtu jot na léegi fa ataa batnal waadi bii <laughs> mooy ban mooy mooy mooy mooy ban ban ban ban ban waadi est-ce que waadi namira waadi fan namira la wala waadi arafa ana fan la <laughs> loolu la ñuy xool bii di ñëw insha allah àggale ba léegi ñu ngi kon ci xadiisu seydina imaamu muslim bi nga xamante ne moom la jële ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn Haram radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon bii di ñëw ñu daldi hmm? gis nag continuer fii ñu yem tey waa ah, léegi kon léegi ñu ngi Arafa ah ñu ngi Arafa ñu ngi fan namira exactement juste côté Arafa waaw mais